léegi nag ma bëggoon ñu waxtaan ci mouvement bi nga xamante moom laa moom moo fi nekk mouvement boobu yow yaa ko jiite. waaw mouvement boobu moom ngi tudd Safinatul Fuqara ilallah. Safinatul Fuqara ilallah ay mooyu xaw a kii la mais du ma ko waxee rek di nga comprendre. Ah. Safina mooy pirogue mooy gaal. al fuqara mooy ñi nga xamante ni dañoo dëddu àdduna. Ah. ilallah jëm ca yàlla. ay ndaw rek la. waaw noonu laal la ko mën a waxee. Ah. parce que moyenne d'âge bi daanaka ci vingt deux ans la yem. ñi ci mag ki ci mag am 40 ans. Ah. donc ay jeunes lañu yu bare bare bare ah. yoo xamante ni ñoo ngi fii ci Kër Mamaladi waaye tamit ñoo ngi ci tout tous les quartiers de Thiès. ñoo ngi tamit ba génn ba ci village environnant yi. ñoo ngi tamit ba Dakar ñoo ngi tamit ba Europe. li tax préféré wu leen médiatiser ko nit ñi xam ko. waaw xam nga ñoo ngi yëngatu sax. Ah. mais seulement comme li ma la waxoon. am na discours boo xamante ni. ak façon boo xamante ni. yow sëriñ bi ak say bi doo leen ciy dox média du la soxla parce que média am na façon yu ñuy bëgg a dégg ñoom buzz la ñuy wut ak li ñuy wax scoop coow ak nga attaqué a président wala nga xas ab sëriñ wala nga wax lu kii loolu moo lay moo lay jox buzz te ñun ñu buzz ñun dañoo soxla rek yàlla gërëm ñu ca kaw mbooloola moo xamante ni yàlla euh, yaatal na ko macha allah te li ci ëpp quatre-vingt pour cent yëpp yëpp yëpp fi ne ni mënu ma la jox ay chiffres yu wóor ndax ci gàmm gi ñëpp ñëwoon nañ jóge Europe jóge fépp def nañ suñu recensement te indilu guñ ma résultat yi waaye xam naa ni macha allah ay junni junni yu bëri lañu mais maa ngi lay xamal ne la quatre-vingt pour cent mbooloo mi ay élèves lañu ak étudiants te yàlla fi ne jox nañu ay docteur jox nañu ay maîtrisard jox nañu ay avocat jox nañu ay notaire jox nañu ay euh, médecin lépp te ñoo ñëpp ñooy membre fondateur mbooloo mi parce que depuis quatre-vingt-quinze ñoo ngi ànd bañ formaliser ko ci 2005. waaw ngeen làq loolu yëpp ci ay ci richesse fu ngeen fu ngeen jëm kon yéen wala ci mbir mi daal ci yàlla rek la aju. déedéet xam nga euh, yàlla mooy lépp. c'est-à-dire que dafa am loo xamante ni il faut que soxna si nit ñi xam ko mooy kilifa baax na kilifa gu jàng baax na kilifa gu am diplôme baax na waaye ku jàng ba noppi am diplôme ba noppi boole ngëm gu wér waxuma ngëm de mhm. ngëm gu wér koo xamante ni du àjjuma jotee mu dem julli ji su woor jotee mu woor su naafila koor jotee mu dem naafila ji dégg nga a wax koo xamante ni lépp lu yàlla araamal da koy wattu ci bu wér du def semblant du dem ay tabaski korite kase di nax nit ñi déedéet loolu moo ñu manqué mhm. loolu moo tax ñun on a toujours misé sur la jeunesse mooy lan ñuy boole ñaar ñun suñu devise mooy lan discipline spiritualité ak excellence. ay góor ak jigéen la. ay góor ak jigéen yu bare bare bare bare bare bare lim bi yàlla rek ko xam. macha allah ma loolu mooy dox nga xam nga yow nit ñi dañuy marché di takk ay brassard rouge di nangam nangam dëkk bi xumb neex ñu xam ne ñu ngi naqarlu waaye man euh, euh, marche bi ma gis ne def ngeen ko n'est-ce pas du marche ngeen fi defoon. Hmm? marche boobu dañuy sol seen vert blanc. Hmm? ma gis leen ñuy dox ndànk si luy se dafa am lu ngeen doon naqarlu wala nu mu demee noonu. déedéet naqarlu ñu daal dañuy sant yàlla rek. sant marche sant yàlla. marche sant yàlla masira kon ndaw da koy war di soxla. daf koy soxla cest à damay wax ne la meilleure façon d'éduquer c'est d'être exemplaire. waxoon naa ko ci début cest léegi nit ñi xam nga lan moo leen manqué soxna si mm. du bëgg-bëgg du nammeel du du du du euh, volonté mm. xam nga lan leen moo leen manqué mm. exemple soo gisee ñu def marche bi dañoo bëgg a wan nit ñi ne leen on peut régler le monde sans jeter des pierres on peut revendiquer tout dans le monde sans ñu toj oto kenn mën nañoo nekk jeunesse bu bare bare bare bare bari keroog c'est des milliers ñu ñu song artère kees yëpp dox li ñuy dox te perturbé ñu kenn dérangé ñu kenn arrêté arrêté wuñu oto kenn di tudd yàlla di dox dox bu yiw di dox dox bu teey ba àgg fa njëm pour lool pour lan la woon c'est pas pour ñun parce que alhamdulilah mbooloom ñi ci bokk ñu defaru nañu ba perturbation ak dérangement ak yàq ak sànni xeet duñ ko def mbayuma xiyam insha allah waaye dañoo bëggoon wan yeneen yeneen ndaw ñi ah. ñu xam ne am na lu ñuy représenter am na luñ mën a def ci àdduna il représente quelque chose te lépp dafa war a tegu ci jàmm parce que Sénégal amul benn richesse benn doole rek la Sénégal am Sénégal am mooy jàmm. loolu bu ngeen ko defee est-ce que tamit nekkul loo xamante ne duñ leen dégg duñ leen gis duñ leen duñ leen lii parce que tey mouvement bu fi bu fi jébbi rek wala nga lii fi surtout ngeen di ay ndaw. Mhm. ngeen jëlee fi kii ko ci yàlla. Mhm. est-ce que yaakaarul leen ne yëngu-yëngal dina ci am solo. ngeen koy defee nii du du contre ma ko de waaye yaakaaru leen ni yëngu-yëngal bokk xam nga yow yaa ni presse bi buzz lañ pas vous ne voulez pas faire pour être nit ñi di am wala soxlawu leen. visibilité non non on va faire le mais positivement. non non non soxla nañ visibilité mais positivement am na noo xamante ne bu dee ci la ñuy visible mën nañoo xaar fii 50 ans parce que ñun suñu rendez ci suñu mouvement bi. Mm. c'est dans 50 ans ci lañ joxe rendez mm. pour ci lañ war a daje pour xool lan la liggéey dans 50 ans. buñ allah ñoo ngi koy buñ fi fekkul ah nekkuma Thiès mm. te mouvement bi gën na yokku am na yeneen section yu judd mm. am na yeneen village yu ci bokk mm. te man fekkewu ma ko jegewu ma ko baa ngi ci àll ba yéen euh, activité yi amee bon activité yi nit ñi biñ ci gën a xam mooy tudd yàlla moom la ci nit ñi gën a xam mais kooku benn activité la ci activité Sabina dañuy def euh, toujours assainissement ci koñ bi ñu wër ak yeneen koñ yi dañuy def tamit ay cours de rattrapage et parce que am nañ commission boo xam ci wàllu ah, njàngum français ak njàngum diine élèves yi nga xamante ni dañoo bokk ci mbooloo mi hmm. man mii chaque semestre taalibe yëpp dañ may indil ma xam ku ci nekk say faiblesse hmm. ñu seet ñi nga xamante ni yàlla dimbal na am bac ak ñi nekk université hmm. ñu mën leen a jàpp loolu ay commission la yoo xamante ni ñoo ngi tasaaru ci dëkk bi di def seen liggéey mais ah, boole ci wax bi ci des tamit mooy dañuy ak ubbi moo tax tey xew-xew bu mag bu am du gàmmu wala ñaanu ma walaaj Mouhamed Ndieguène amee wala yéen léeg-léeg vacances yi dañuy def ay chaque nuit un quartier mooy lan tey jii dañuy dem beneen euh, nan dem randu leen suñ demee am nañ fa benn membre wala ñaari membre wala ñetti soppe ñu ñu lal basan yi teg chaise yi ñu teg fauteuil yi sëriñ bi toog ko defee ñu waxtaan ak waa dëkk bi te ci ëpp yàlla day def il faut que kenn dégg rek xam li xew su kooku mooy dem indi téeméer nit su ko defee ñu ànd di ragal yàlla di ànd di topp yàlla loolu euh, entre autres activités ci euh, mbooloo mi euh, di di dimbali nit ñi am na côté yu bari tamit yooyu moom jarul wax parce que amul amul comptabilité dafa am dafa ah, amul comptabilité laa doon ñëw waaw kon yéen amul cotisé am na cotisation bu bari mais dama la da bërki démb ci gàmmu gi ah. dama leen wax ne leen ñun ñaari mbir moo tax suñu mbooloo mi am doole ah. parce que mbooloo moo xamante ni kenn amu ci 40 mosoo ci dégg xeex mosoo ci dégg werante soo ci dégg benn problème problème xaalis dafa am lu tax ñaari mbir moo tax benn bi mooy mbooloo mi dañoo defaru xam nga defaru mooy lan moo des kii waaw soo ñëwee mënoo xamee sëriñ bi ak taalibe yi xoolal ñii li ñuy sol nga sëriñ bi soo ñëwee da ngay laajte kan mooy sëriñ bi mm. pourquoi parce que on on s'éduque on s'entre-éduque dans la modestie parce que modestie ci la lépp nekk. ñaareel bi mooy wàllu xaalis damay wax toujours ne suñu trésorier su gàmmu ñëwee wala ñaan maam alaaji day ñëw ne ma sëñ ma cent mille francs ngi nii maa ko def ci yëf yi waaw te cotisation yi mille francs la wala mille waaw ku cotisé cent mille ndax dina sàcc mille francs jàmbur waaw mu ngoog moo tax ñun ñaari mbir yi mooy suñu force beneen mbir bi nga xamante ni moo tax mbooloo mi di évoluer fu mu toll nit ñi ku ñëw bëgg ko dugg ci toog ci mooy dañuy waxante dëgg déedéet c'est pas une relation verticale c'est une relation horizontale mooy lan sëriñ bi bërki démb ci mujj fii leen def réunion bu mag ma jël décision benn taal bi boo xamante ni quatrième lay def quatrième secondaire moo ñëw fii fekk ma fii ma toog mu ne ma sëriñ bi am nga loo wax fii démb waaye loolu buñ ko def ma ne ko lu tax mu ne ma nangam ak sangam ak nangam ak sangam ma insister mu indi indiwaat yeneen argument ba mu xamee ni moom li mu wax moo gën a dëgg sama wax damaa woote wax ne décision boobu nañ ko arrêté mm. ñun noonu la ñuy doxee mm. sëriñ beeg taalibe beeg muqaddam beeg mm. ñëpp dañuy ànd di liggéey dans la modestie dans l'affection dans l'amour nga xamante ni kenn ku ci nekk day wax moroom dëgg waaye li ñu déngante muñ moo tax mbooloo mi amul problème te noonu noonu góor ñi amee seen doole noonu la tamit jigéen ñi amee doole leen euh, euh, parce que ay kàngam yi nga tudd ay avocat ay kii waaw macha allah non xam nañ ko sax mémoire yi visewu leen politique benn déedéet ma ne hmm. waa waa réew mi autorité yi xam nañ bu baax sax xam na xam nañ bu baax li xam dañuy ñëw ci yéen xanaa ma ne ñoom de foofu duma ko dugg waaye ñoom <laughs> xam yaa ngi may nëbbu non nëbbu ma xam li xew uh-huh. parce que ñooñu li ci ëpp fii de 95 soxna si du tey ay sixième cinquième lañ doon def Ousmane Ngom ñooñu ñoo daan ànd di ñëw tey ñoo ñoo nga tasaaroo am na ko xam moo nekkoon préfet fii te ci mbooloo mi la bokk soo ko fekkee fii day bale ci penc mi am na a mag fi ni ci nar ci mbooloo mi la bokk bërki dem moo doon fees ni docteur la moo ngi la tey jii lu nga xamante ni moo yoroon suñu statistique moo ko yoroon ci mbooloo mi ñooñu ñoo ngi ci biir mais c'est-à-dire que du ma la bëggee wax ma la ñaari mbir la àdduna ñaar rek fi nekk mm. mooy texe ak tedd texe da ngay jaam yàlla mooy safina ku bëgg a tedd da ngay liggéey dañ leen di yar ci góorgóorlu ci liggéey ci viser l'excellence pas le bien ñun bëgguñu bien ñun dañu bëgg l'excellence su ko defee nag loolu nag loolu lu nekk moom ngi ci biir nag lu nekk moo ngi ci biir ndax ñu ne nii incha allah li ma wax sànq yow dégg nga ko bu baax journaliste nga dama ne la ñi ñi ñi daan jiite baax nañu am nañu diplôme waaye dafa am lu des ca biir mooy spiritualité mooy ruhaniya mooy ngëm yàlla ku wér nga xamante ni doo trahir yàlla mukk doo trahir yonent bi mukk doo trahir diina mukk doo sàcc mukk doo fen mukk doo dugg ci benn dara te loolu li koy waral mooy am benn leer gu nekk ci biir dënn uh-huh. loolu nag moom la ñuy doon inculqué uh-huh. sunu jeunesse bi nga xamante ni ñoo ngi ci université ñii ñoo nga ca Ndar ñii ñoo nga France ñii ñoo nga ca kii bërki démb rek yàlla seedeen loolu la la sunu benn membre fondateur uh-huh. ñoo ngi ko invité ci une très grande conférence ca New York moo waroon a taxaw taxaw conférence bi wallahi laa te ñuy sos mbooloo mi ci la bokk d'accord sëñ Mor est que di ngeen ku mel ni man greffage dangal affaire yooyu bu da ngeen di defar rek te ay jeunes ngeen yuy defar est-ce que sama genre bi wala sama genre moroom yi nga xam ne bëgg nañoo defaru mën nañoo ñëw adhéré mais adhéré bi est-ce que dafa am ay conditions wala. waaw xam nga soxna si. waaw toujours damay wax ne man lépp dinaa ko def ci àdduna mm. parce que ñun lu ñuy def tamit maa ngi lay. xam nga a bokk loo may wax. yow yow dama nan lay bokk nga bu yàgg <laughs> bokk nga bu yàgg yow yow ba nga bokkee du tey mm. cest à mm. wax toujours ne man lépp loo xamante ni ñoo ngi koy def fii. dañ koy def sous forme d'étude duñ ko sàcc moom parce que mbooloo mi intellectuel rek a ci nekk su ma soxlaa dara nii lu ma lay wax nii loo déggin ma génne ko sama gémmiñ am nañ ay document yu ko téye saa à dire damay toog ba daal daan leen saway defal euh, defal leen ma benn étude mm-hmm. ci koñ bi wala ci taaxi kaw ak kër Mamadou ji si jeunesse bi euh, déri am euh, nekk ci dérive jeunesse bi toog wala ñi naan sàngara wala ñu kii def leen ay ay xool lan moo leen dugal ci loolu ñu def seen enquête suñ ñëwee ma jox ko commission ñu dajale ko après ñu indil ma résultat yi mais bi ma mujjee def maa ngi ko def ci euh, ci jeunesse bu kii bi ñi sànku sànku sàngara sànk leen wala naan sa kii wala taxawaal wala jigéen wala mais bi bi résultat yi ñëwee dana ko à quatre vingt quatre vingt cinq pour cent. dañoo wax ni mooy jeunesse bi ñu délaissé. ñi nga xam dañ leen a rejeté. par la société wala par leur. non par leurs parents premièrement. par leurs grands frères. par les parents proches. par le quartier. soo commencé man je reçois des des des ñoo xamante ni dañ leen di ñu homosexuel. loolu mooy boo commencé bon rek ñu ne la bon. ñu ne da ñu ne gën ne yaa ngi sol pain rek. Mhm. pain mhm. soo koy mhm. waa kon bi yëpp commencé teg man ñooñu dama bi. ñii xam nañ ko am nañ ñu ñuy jiiñ ngóor jigéen ñëw nañ ba fii waaye tey ji ñoo ngi si kat ñoo ngi jub xocc am na ñoo xamante ni dañ naan leen sàngara man maa leen di fekki wala ma yabal sama rak yii wala taalibe yi ñu fekk leen ca baar ba jëli leen indi leen fii fii doo toogee bu mu la bett mukk nga gis fii kuy watatu di daanu dañ fiy ñëw seen xel du jaxasoo seen fii la ñuy ñëw ci man maa leen di recevoir wax ak ñoom xalaat ñoom séddoo ak ñoom génn ànd ak ñoom gunge leen ku ñuy ah, gis nga solo yenn solo yi wala ngay wax wax yi rek ñu raad lay stigmatiser te loolu stigmatisation boobu mooy tax gars yi gis la te dégg ñu ne dañ lay fitnaal suñ lay fitnaal ñoom ñu woola bool la ak ñeneen ñooñu bool laa la ñu boole laa ak ambassade yi ñu may la visa nga dem dañuy góor jigéen yu vrai ya te yow fekk foo góor jigéen nga woon hmm. donc pour parer à tout cela hmm. ñun ñëpp dama leen di recevoir jigéen ñi tamit c'est la même soo ñëwee fekk fi ñoo xamante ni ñoo la gën a rafet fukki junni yoon gën laa branché dax laa jàng gën laa correct ëpp la xaalis ëpp la lépp muuru toog yiw soo ñëwee gis leen ñaari yoon ba ne la diw mooy diw diw mii kat moo yor société sangam moo chef d'entreprise sangam nga gis ko ni mu yaroo ni mu yiwee ni mu correcté nga ne waaye man mii kon man dama doon dof dof man lu may def nii moo ngoog daal di di jël sa kol daal di muuru. su ko defee ñun euh, de ah. nga xam ne tey jii soo ñëwee comme yow mii doo ñëwoon tey jii naan damaa bëgg a muuru waaye sëñ Mor aw ma kol. Ah. dama naan la toogal fii dans 15 minutes ñu jox la 30 000 kol. parce que ñi muuru ñëpp code boobu xam nañ ko fi mu ne nii du maaxtaar léegi ne am na kuy muuru jigéen ñëpp seen col yi gën a rafet la ñuy jël yónnee la ko ah. su ko defee lay boobu dootul am ñoon noonu noonu la ñuy liggéey moo tax duñ rejeté kenn xoolal mbooloo mi mm. maa ngi lay xamal nay murit mm. a dëggu ci mbooloo mi ñun tijaan lañu mm. tijaan lañu xaqan la mbooloo mi am nay murit am baay faal am na ay xaadir ñëpp a ngi ci biir nit ñi yàlla lañ bëgg mm-hmm. xam-xam lañu bëgg ku leen di wax leen di jariñ ci àdduna ak àllaaxira lañ bëgg dama ne la ñi ñi gën a farlu ci mbooloo mi tey jii ngay gis ñu dugg ko génn wallaahi ñi waaye ñoo ci biir. d'accord yàlla sëñ euh, ñuy waaj jeexal xam nga nag euh, Cokkat FM à chaque fois dañuy euh, innover. innovation bi nag moom mooy cette fois ci indi leen benn rubrique boo xamante ni dañ koy jeexalee toujours suñu émission mu tudd suma sañoon rubrique bi suma sañoon lu tudd. Mm-hmm. invité yi wala invité bi yenn saa dañ koy laat leen bu sañoon nan lay gisee Sénégal moo sëñ Mor looy gisee Sénégal yow. c'est très simple. mooy ñu conscient man jeunesse bi laay waxal mag mi seen seen mbir wàll seen wàllu wéy na. jeunesse bi laa wax su ma sañoon dinañ am courage. courage laa wax de courage mooy lan ci wolof. ngëm-ngëm fit dogu. am nañu am courage yu jël cinq minutes. maa leen ko ñaan nañ ma ko may réfléchir seen bopp xool ñoom liñ fiy def. luy seen mission fan lañ jëm ñoom nañ xool li ñuy topp nañ xool ki ñuy topp xoolal sëriñ bi nga jokk ci moom ndax ba nga àndeek moom ba léegi bu dee 3 mois la 3 mois laa lay may 3 mois xoolal ndax sa gëm yàlla yokk na xoolal ndax sa cofeel ci yonent bi yokku na xoolal ndax sa ragal yàlla yokku na xoolal ndax sa kersa yokk na xoolal ndax sa fonk waajur yokku na xoolal ndax sa ormo yokku na xoolal ndax sa dem jàkka yokku na gis nga question yi def ko muy 15 question wala lu këpp soo répondre yëpp yëpp nekk ay non amal courage fit amal courage ni ngay jëlee sa loxo def ci courant bi mu mu lakk la nga wiccax doo ko ci dugalaat nga dëgg xalu safara mu lakk la doo tegaat sa tan aman courage wu wàcc ko fa dem wuti yàlla. man lo man su ma sañoon jeunesse bi dinañ àgg ci fulla googu sëriñ man mii la wax man mii di wax man mii di wax dama ne taalibe bii dama leen di wax ne leen heure boo leen toogee gis ma ci lu yàlla bëggul wàcc leen ma fi dem da ngeen ñaanal ma. looy jeexale. sant yàlla rek. Ah. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla ku mu ubbi buntu ñaan ubbi na la buntu nangul c'est-à-dire que waxuma waxi ñaan de ñaanu ma de dama laa bëgg wax ne comme yàlla ubbi na buntu waxtaan wi ragal naa ne am na ndaw ñu bëri nar nañoo yeewu. Mhm. sa émission bi man wóor na ma ne dina am ñu bëri ñu ko dégg ci la ñuy defaroo yàlla la man xam naa loolu yàlla mbirum fu nekk la ko fay jaarale te xam naa ne am na ñu bëri dinañ jaar ci émission bi parole aux jeunes bii dinañ ci jaar. defuru ca ndax xam naa ni dinañ xam ni kii doon wax ak yéen soxlawul seen ñaar soxla soxlawul nekk seen soxla soxlawul ngeen màggal ko wul ngeen jox ko addiya mën ngeen a dund ba dee doo leen ko xam moom du leen xam waaye nag bëgg na su ëllëgee bi sagar sagal Seydina Mouhamed ngeen bokk ca. kon euh, man am naa yaakaar bu baax metti na de. alerte bi dooy na waar mm. alarme bi sonné na. waaye am naa espoir gis nga soxna Fatimata mm. le train du développement moo ngi daw mag munu koo dab ndaw moo ko mën a moo moo mën a daw jëli ji ko te Afrique dafa am quatre cent ans d'esclavage Afrique dafa am colonisation Afrique ba tey jii ñoo ngi ci loxo Europe ci suñu xaalis bi ci suñu décision politique bi ci suñu lépp ñun ñoo ko yor kon ñun war nañoo yeew ba piège bi suñu mag ñi dugg te mënatuñ cee génn da ndax dañ leen ci suul ñun ñu fexe ba fipp génn bu ñu ko defee xeex buñ ko defee xuloo buñ ko defee sànni xeer buñ ko defee werante buñ ko defee doole waaye nañ ko defee ci lan njàng am ay diplôme yu baax waaye nag njàng ma ànd ak njub ak ragal yàlla ak bëgg yàlla ak topp yàlla ndax loo gis te amul am amul ruux du am njariñ du am defaru du am lu baax mooy lan ngëm yàlla ragal yàlla bëgg yàlla topp yàlla su àndik diplôme borom diplôme ba kenn du ko woo ci bien mal acquis kenn du ko woo ci malversation financière kenn du ko wax ne moom de ministre la waaye dañ ko fekk mu nekk ca xale bu ndaw ba mm. déedéet pourquoi am na xam-xam bi waaye am na jikko ya akrim bi xalqin nabiyyin zaanahu xuluqun nee na yéemal jikko seen jëmm sayyidina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nee na wallahi li jëmmam ju rafet ji soo ko séenee ba koy bëgg a wann bëgg bëgg koo song moo ne wallahi doo jokkoog moom ba xam ay jikkoom da ngay bëgg dëkk ci moom dootoo ko bëgg a bàyyi dootoo tàggoog moom kon jeunesse bi na ñu fexee am xam-xam mooy jëmm ju rafet waaye nañ am ragal yàlla ngëm yàlla bëgg yàlla wéetal yàlla ragal yàlla loolu moom mooy ruux gi ba nga xamante ne ku ñu gis bëgguñu ku ñu ku ñu gis soppuñu loolu moom mooy defar Sénégal soxna Fatimata